dañoo <laughs> miin saar wa naam bi ñu génn moo tax waaye yoo génn ci la naam ñu ngi ci maayida walillahi alhamdu wal minna kon suñu boroom tabaaraka wa kon ci jataay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna defoon nañ benn mbambastal mu ndaw ci saar bii nii yoon nag ñu war koo tàmbale suñu boroom tabaraka wa taala ne bismillahi rrahmani rrahim mu ne bismillahi ci turu boroom di tabaraka wa taala mi fees dell de ju yaatu ji moom de lay tàmbalee mu ne yaa ayyuhal ladiina awfu bil uquud uxillat lakum bahimatul anaami illaa maa yutlaa alaykum gayra muxilli saydi wa antum xurum inna allaha yaxkumu maa yuriid suñu boroom tabaaraka wa taala ne yaa ayyuhal ladiina aamanuu ee yéen ñi nga xamante ne nii yéen a gëm te aw awfu bil uqud matal leen li nga xam ne mooy seen kóllëre yi de seen kóllëre yi de leen ko matal mooy kóllëre yi nag bi ci gën a màgg mooy bi nga xam ne moom la jaam bi moom la jaam bi am ak boroomam tabaaraka wa taala comme ni ñu ko gisawoon ci saar bi ñu génn ba muy wax keroog naan alastu bi rabbikum ndax duma seen boroom xaalu balaa ñun ñépp doomu aadama yépp ne ñun de ah boroom bi tabaaraka wa taala loolu nag mooy kóllëre gi nga xamante ne mooy gi gën a màgg gi gën a capital loolu moom lu ama ama am solo la te loolu nit ki ci loolu wala war a dee noo tax suñu boroom ne woon wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun binduma jinne yi ak nit ñi lu dul ngir ñu jamu ma kon nag mu ngi noonu le loolu mooy kóllëre bi gën a mag diggante jaam ak yi nga xam ne moom la ko boroomam gàll muy jaamu ko comme ni yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi daldi woon leeralal seydinaa wa mawlaana Muaad ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu ardaah keroog bi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam war mbaam daal di koy supporter ci gannaaw ñu xamante ne kon war mbaam dagan na ndax bu daganul woon yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi du ko war waaye it loolu dañ ciy xame ne ñaqu mbaam moom nekkul loo xamante ne sobe la ndax bu doon ñaqu mbaam mbaam sëf bu doon ne sobe la kononte kon ndax boo ko waree muy daw bu dawee ba lii dina ñaq te dina laal say yére te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxul mukk ne bi wàccee ne raxasal leen ma yi kon nag loolu dañ ciy xame ne kon a ngoog moom yaramam nekkul ne ñaqu mbaam dañ naan moo waay yaqu mbaam kon daa xaraam de wala dafa sobewu sobewul kon nag mu ngoog daal di mu nekk comme ni ko kon nag mu daal di supporter mooy toog ci kanamu mbaam mi Seydina Muaaz ci ginnaawam ñuy daw ñuy dox du ne ko yaa Muaaz ibnu Jabal woo ko ne ko yow Muaaz ibnu Jabal mu woo ko ñetti yoon mu naan ko labbayka yaa rasuulallahi wa sa'dayk labbayka wuyu naa la yaa rasuulallah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wa sa'dayka te bare naa ngir déglu li nga xam ne te jëfe li nga xam ne moom nga may wax loolu nag moo doon sunna ci façon nuyu lu wuyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo ko ko masoon a wax yaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam labbayka la la doon wuyoo mooy loolu mooy sunna voilà ku bëgg a doxal sunna moom deel wax labbayka kanta ñàkk xam ba koy dëkkale benn tariixa wala benn mbooloo naan kuy wax labbayka ñu jàpp ne ci ñoom nga bokk loolu moom day wane ne vraiment dese na ñoo xam loolu mooy sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay wax sab santak yooyu yépp am na lu ko gën voilà ndaw seek day dóor sëy seek wala day jëkkër jeeg voilà bu ñu ko woowee bu dee jëkkër ji jóob sant mu naan muy wuyoo jóob ak yoo yépp wala cawak walla njaay ak yooyu du ñu nelu lu bon la waaye daal li ko gën fuuf mooy lii yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon def ta moom lañu suñu boroom royloo ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ne laqad kaana dëgg-dëgg nekk na lakum ñeel leen yéen doomu yi fi rasulillahi ci biir ndaw yàlla lii sallallahu alayhi wa sallam uswatun hasana mooy li nga xamante ne nii royukaay bi nga xam ne mooy bi gën a rafet modèle bi gën a mat bi gën a rafet ci yonent bi yii sallallahu alayhi wa sallam la ko sanu boroom daal di def kon nag affaire baa ngi noonee kon nag loolu la moom loon la doon wuyoo Seydina Muaad radiyallahu anhu daal di wax loolu le moom da koy wuyoo te Seydina Muaad bi nga ko wuyoowee muy sunnatun boo xam ne da koy def fi'liya waaye taqririya Seydina Muaad radiyallahu anhu bi mu ko wuyoo noonu bu dul woon du ñuy na bi di wuyoo noonu danaan ko déedéet lii lu sunna ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doonul woon bàyyi lu jaaduwul di xew kanamam mu toog noppi déedéet kon nag mbir maa ngoog mu ne ko nag ndaan bi ko wuyoo ñetti yoon mu ne ko ndax xam nga lan mooy xaqu boroom bi tabaraka wa taala ci jaam yi ak mooy xaqu jaam yi ci seen boroom tabaraka wa taala mu ne ko allahu wa rasuluhu alam seydina Muaz radiyallahu anhu ne ko yàllaa ko yonentam de salawatullahi alayhi ñooy ñi xam dëgg-dëgg mu ne ko nag kaay nag xaqullahi aq bi nga xamante ne nii moom la borom bi am ci jaam yi mooy ñu daal di koy jaamuta duñu ko bokkaaleeg dara waaye aq bi nga xamante ne nii moom la jaam yi am ci seen borom te loolu moo ko tudde noonu moom mooy ki xam alayhi salaatu wassalaam moom ak boromam ñoo ko waxe noonu ñun ñu koy waxe noonu waaye borom bi dëgg-dëgg xam nañ ne alhamdulillah moom mi nga xam ne moo bind lépp génn lépp ci ñàkk am ak ñàkk nekk daal di koy feeñal kooku moos mooy ne am jaam du ñëw naan man yàlla moom ma amal ay droit yoo xam ne daf ma ko war a kii loolu déedéet waaye nag moom julit li nga xamante ne al muslimu li nga xam ne loolu la asharion wax loolu rek ngay mën a wax voilà léegi nag mun a ko nag waaye dañuy xam ne manu la tekki ñun li ñu jàpp ne voilà mooy droit boo xam ne moo yàlla dañu koo war par force loo xam ne moom voilà mooy mooy ci non ba yàlla moom la dara warul moo tax saa ñëwee ñu naan lii moom moo warloo lii même bu dee ne moom mi dara warul moo war warloo lii ci boppam voilà loolu mooy wax ji léegi nag mu ne àq bi nga xam ne jaam yi moom lañ seen borom mooy ñu bañ mu bañ bañ leen mbugal bu dee ne bokkaale wu ñu ko mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo tax ma bégal nit ñi wax leen ko lii nga ma wax mu ne ko déedéet fayattakilu ndax boo ko waxee ñu bari ci nit ñi am na ñoo xamante ne dañuy dañuy dañuy bàyyeeku liñ jot def dañ naan ah kon kay ñun garaawul oh waaye yow sawaay yi nañ bañ a bokkaale rek lu ya baax na kon borom bi du ñu mbugal suñu bo yonent bi alayhi salaatu wasalaam nag ne ko déedéet ndax fa ma gisoon nañ wala ya'manu makrallah makrallah kenn du wóolu am pexem yàlla lu dul nit ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo génn topp te ñoo yéeféer lañu kon nag mbir maa ngi noonu le kon nag àq yi gën a rëy yaa ayyuhal ladina amanu yéen ñi gëm seen borom awfu bil uqud daal di leen matal seen kóllëre àqu diggante jaam bi ak boroomam tabaaraka wa taala waaye aw awfu bil uqud matal leen seen kóllëre yi nga xamante ne nii moom moo dox seen diggante diggante yéen jaam yi diggante yéen jullit ñi waaye diggante yéen kóllëre boo xam ne moom ngeen anam ak même bi ñi nga xam ne du ñuy jullit ñooñu na ngeen ko matal looloo taxoon suñu borom gisoon nañ ca sulhul Hudaybiya doon na wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam te gisoon nañ ko rek bi ñuy gis suuratul Anfaal ki ni nga xamante ne nii fa idaa boo ragalee foo bu bu leeree ala qawmin xiyaana mooy loo ma taxaa fan na bu dee ne dalaa leer waxoon naa la lool tekkiwul da ngay ragal nii rek noo da am ay preuve ci ay ñoo xam ne da amoon accord ñu trahir la nga gis preuve yi fan bi na nga sànni lépp en ci ñoom ala sawaat te yëgal leen ko ñu yemoo ci kon nag mbir maa ngi noonu le mooy kóllëre yi nga joxanteeg sa diggante jullit ak ñu dul jullit loolu na ko respecté moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam te loolu ay kóllëre la yum ne woon addil amaana mu ne yow jaam bi daal dil jooxe amaana mooy kóllëre yi dee ko jooxe ilaa ci ñi nga xam ne ñooy waa gaña ko moom nag mu ngi noonu le waaye nag kóllëre yooyu diggante jaam yi manu la tegu nag ci mooy yàlla naan voilà moom daal aw fu bil la wax taman bi may liggéey fii waa ji patron bi bindaloon na ma ne ma nag boo sama entreprise bi kenn fi dul julli nga ne waaw signé ko léegi nag nga dem yow benn bés wala yow nga dekk fa mooy yow leer na ne fii boo julliwul waxtu wi génn ba jeex ba pare yow nga ne boo en tout cas du ma julli bu ma jibbee sama kër nag ca guddi daal di fay ndax lan man maa ko signé woon te borom bi waxoon na yéen ñi gëm yàlla awfu bil uqud daal di leen matal li nga xam ne seen wóllëre yi dañ naan la déedéet loolu bokk ci te koy leeral mooy xadiisu sayyidatu Aisha ci xaadisatu sayyidatuna Barira muy benn jàmm boo xam ne sayyidatu Aisha ci boppam moo ko doon moo ko bëggoon a libérer daal di léegi nag jàppale ko ci libeere ko suuf ko bu ginnaaw gi moom mooy moo walaa gi mooy li nga xam ne méngoo gi moom moo koy moom ña ko moomoon boo xam ne ab jaam la woon ñëw ci sayyidatu Aisha radiyallahu naa daa bëggoon a jënd boppam liberté am nag ngir mu dimbali ko ci moom mu ne ko waaw waaye maay moom walaa gi mu dem gaay ne ko déedéet bu la dimbalee ja ba jënd la dara mooy ñun ñoo koy desee moom yeneen bi alayhi salaatu wasalaam woote ba mu ko yëgee ci miin bar bi ne lan moo tax ay nit di wax ci diine yàlla ji di wax naan di naan lii wëg lii kullu shartin na di shartal ci loo xam ne yàlla ad nekkul ci bi yàlla bi kullu shartin laysa fi kitaabillah fa huwa haram fa huwa fa huwa euh, baatil waaw fa huwa baatil walaw balagha mi'ata shart mu ne kullu shartin bépp shart boo xamante ni condition bu ay nit di tegalante seen biir ab commerce la wala lu ñu man di tegale condition comme yii wala ab liggéey ngay ñëw di kii di la subordonné wala ab liggéeykat la nga koy tegal condition yoo xam ne day tax du mën a jaamu yàlla te yaw waxtu bi mu war jaamoo yàlla fi muy liggéey la koy fekk nga ne ko waaye doo ko fi def loolu shart boobu moom baatil neen la la amul c'est nul et non avenu et non avenu et <laughs> voilà nul et non avenu voilà foog naa noonu la affaire ba baat ba dem na voilà <laughs> voilà léegi nag moy dara du baax walaw balaxa même bu doon charte ya daa mat mi at charte même bu dee sans charte la téeméeri charte yoo xam ne dëppoowul ak alquran dëppoowul ak sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam du charte bu ñu d'accord loolu moom neen la mooy charte riba rek nga naan man nag dinaa la lebal waaye nag ci kaw charte man nag dama lay sartal boo may fay foog ma tegal ma ci lu ëpp li ma la lebaloon suñu boroom ne yonente mi alayhi salaatu wassalaam yow nag mënoo naan non man daal aw fu bi lonquut maa ko signé woon ak waa ji ah bi maa ko signé woon kon nag naa fay rek ak waa ji déedéet dañ naan la kullu shartin bépp charte boo xam ne dafa wutee nekkul ci téere bi yàlla bi mooy dëppoowul ak moom fa huwa baatil neen la walaw balagha mi'ata shart même bu reene dafa mat cent shart kon nag yaa ayyuhal ladina amanu e